afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal ishriin ba'dal mi'atayn wa an Aa'ishata radiyallaahu anhaa annahaa qaalat lam yakun an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam yasuumu min shahrin akthara min sha'baan fa innahu kaana yasuumu sha'baana kullahu wa fi riwaaya kaana yasuumu sha'baana illaa qaliilan muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-Nawawiyu rahimahullah moo ndil ñu xadiis bi nga xam ne ñu ngi ko doon dund ci suñu jotaay bii ñu génn Euh, muy xadiisu sayyidatu Aisha ci suñu jotaay bi ñu génn bala ñu ñëw fii gisoon nañ ubbi woon nañ bunt bi muy deux cent vingt cinq bunt bii di wax ci garab gi ci tool ñu ñu sell ñu radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ula maskanahum wa maswaahum amin di wax baabu fadli sawmi al-muharram wa sha'bana wa shahril wa ashhuril hurum waaw gisoon nañ xadis bu njëkk bi xadis mille deux cent quarante six mu noon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram beneen côté bi waxuñ ci woon parce que rombon na wa afdalu salaat <laughs> te gi julli ji gën ba'da al-fariida ginnaaw julli farata yi salaatul layl mooy julli guddi waaw loolu taxawuñ ci du tout parce que dañ koo gisoon te bañ ko gisee wow lañ ne woon kanta côté koor bu njëkk bi duñ ci wax lu dul bu ñëwee fii moo tax loolu lu nekk ak bërëbam mu ngi noonu umirna an nunzila an-naasa manaazilahum sayyidatu Aisha sahih imam Muslim muqaddima bi nee na yeneen saa sallam dañ ñoo digaloon mais waxul kan la day xam ne yeneen saa sallam la ñuy wàcc nit ñi seen wàccuwaay waaw kay ñun nit ñuy wàcce xadiis yi seen wàccuwaay bunt bu nekk bañ ko fa indee li tax ñu indi ko ñu wax ci loolee beneen feneen fi ñu ko indiwaat bëgg a wax ci leneen ñu wax ci loolee roye ko ndigalal yeneen bi salawatullahi wasalaamu <laughs> alayhi waaw lu nit ñi rek mais xadiis yeeg yëpp <laughs> waaw ndax borom téere yi binduñ téere yi def ci buntu indi xadiis indiwaat ko ci feneen ba pare euh, pour yee <laughs> kon nag nañuy jéem a tënku ci aadaab yooyee euh, yal nañu borom di dimbali amin hadis kon 1247 mu ne waan Aïsata mu ngi jële sayyidatu Aïsa radiyallahu anha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma annaha qalat nee na lam yakun an-nabiyyu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul woon de yasuumu doon woor min shahrin ci benn woo weer aksara lu ëpp min Sha'baan amul benn woor lu ëpp lu mu doon woor lu ëpp Sha'baan loolu nag wooru naafila lay wax fa innahu moom nekkoon na kaana in fa innahu dëgg-dëgg moom yone saasam kaana nekkoon na yasuumu doon woor Sha'baan moom Sha'baan kullahu lépp waaw nga ne i eh, wóor lépp di asen ñu ne waaw da léegi nañ tax dinañ ci ñëw insha allah mu ne wa fii riwaaya am na ñeneen nag luñ solo wax xadiis bi luy wane ne ah kullahu boobee daa mel ni lu jooyloo am na loo xam ne ñëw na di ko di ko di ko di ko tënk nag mooy kaana Sayyidatu Aysa foofu dane nekkoon na yasuumu doon woor baraxlu di Sha'ban weer wi jiitu weeru koor illa qalila lu dul néew mu ne muttafaqun bi al imaamu al Bukhari rahimahullah solo na ko ak taalibe al imaam Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an Nisapuri rahmatullahi alayhima léegi nag Euh, léegi est-ce que ñoom kon ñu ngi jàll ci première jàngat ah kon ñoom ñaar da nga ko solo ñu ne la déedéet hadis bi nii al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati jiitu woon na daal di woon koy solo mu ci Muwatta hadis bii boo demee bokk na ci hadis yi ngay fekk ci Muwatta wal imaam euh, Malik euh, ibn Anas ibn. Euh, di Abu Abdillah imaamu daaril hijra kitaabu siyaam jaami'u siyaam foofu la ko indi naka noonu al imaamu Ahmad mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad naka noonu war sunanul arba'a muy al imaam Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasa'i naka noonu al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñëpp bokk nañ ko solo al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala Ah, al imaamul Buxaari xadiis bii mu ngi ko indi benn bërëb la ko indi ah, benn bërëb ba mooy ci kitaabu as-sawm baabu mi Sha'baana waaw Sha'baan nag am na ñu ne parce que araab yi li tax ñu tudd ko Sha'baan ah te dañ di doon nekk di uti ndox waaw moo leen doon préoccupé. ci lañ doon nekk ci uti ndox wala yeneen ne déedéet mooy ci xare yi parce que yi dañ doon yii saay rajab génn na dañ doon tare ku ci xare gis nga bés bu ñu xarewul bi ci weer wii saabaan gi nañ gaaw razia buñ ci bëggoon a def def ko <laughs> tey dëgg jamono yooyu noonu ñooñu doon dund metti na quoi waaw waaw Allahu akbar dañu doon imprégné wu ci xare rek ngir nan lañuy ñuy def ay razzia dal ci ay nit ñoo xamante ne seeni noonu lañu woon fa yoon tey takkarnaas <laughs> al imaamu al Buxaari buntu boobu la bu indi ah, moom al imaamu al Buxaari rahimahullah moom nag bon en ñaari version la ci indi wala mën ne ñaari xadis la muy xadis mais yëpp sayyidatu Aisha mille neuf cent soixante ak mille neuf mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettal ni suñu sëriñ di Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina deux cent dix-huit rahmatullahi alayhi qala mu ne Malik wax nañ imam Malik mu ngi ci mu ne xabaaranañu malikun di malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghayman abu abdillah al-asbahi al-himyari al-madani di imamu daar al-hijra ci génn àddina cent soixante-dix-neuf rahmatullah alayhi an Abi Nadr mu jël ko ci sëriñam di Abi Nadr di Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi Abu Nadr al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Salamata mu jël ko Abu Salama di Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Zuhri al-Madani rahimahullah Abu Salama génn àddina 93 am na wutee ci kañ la génn àddina rahmatullah alayhi de doomu Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu an ali Awf an abd ali Abdurrahman an Aïcha mu jël ko ci sëriñam di Sayyidatu Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anil jami' ummi Abdillah al-Qurashiyya al-Madaniyya al-Makkiyya nday nday julli ñi génn àddina la 57 rahmatullah alayha wa radiyallahu anha annaha qalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu hatta naqul nii la ko dane kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yasuumu doon woor hatta naqulu ba ni fu mu ñëwee hatta naqula voilà ba ni nga xamante ne dañuy wax ne la yuftiru yi yooyu saa saa lii nag du ramadan la de ramadan la leen ramadan ñëpp bay woor loolu moom <laughs> yii naafile yi la la yoo de ramadan mun ne yeneen saa salaam da doon woor ba ni ñu naan yii yeneen saa salaam mii de laa yuftiru du dog mooy weer boo mayul daa bëgg euh, woor weer wi de wa yuftiru waaye léeg-léeg mu bañ a woor yii nga gis ay <laughs> weer yoo xam ne wala bés yoo xam ne yeneen saa salaam du woor hatta naqula ba ni ñuy wax laa ah, yosu eh yeneen saa salaam de fois si moom kii woo mooy mbiram dafa digg doomu woon moo tax Seydina Anas ne doonu ñoon bëgg gis ko mu woor lu dañ ko gis mu woor doonu ñoon bëgg gis ko mu ñàkk woor lu doon woon ñàkk woor te lu mel noonu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma wax na ko kon nag imam Sayyidatu Aisha mu ne kon wa yuftiru hatta naqula la yasum fama ra'aytu mu ne masuma gis rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin mu matal woor benn weer bu mat sëkk illa ramadan lu dul weeru ramadan wa ma ra'aytuhu te masuma koo gis aksar siyaman lu ëpp lu mu woor minhu lu ci mooy ramadan ginnaaw ramadan bi am da ko doon woor ba mu wat masumaa gis beneen weer boo xam ne ci lu ëpp lu mu doon woor fii cha euh, minhu fii Sha'ban masumaa gis nag beneen weer bu ëpp lu muy woor ci Sha'ban que baraxlu loolu boobu dañu la ko indee après beneen bi imam al-Bukhari jële ko ci mun a haddathana Mu'adh ibn Fadala az-Zahraaniyu al-Misriyu ñi ne Misri ñi ne Basri la génn àddina deux cent dix hmm? rahmatullah alayhi moom eh, da ngay gis ne kii imaamul Buxaari xoolal imaamul Buxaari kii bokk na ci sëriñ yi nga xamante ne nii mooy imaamul Buxaari bi muy jëlee ci ñoom presque eh, kii la quoi <laughs> waaw presque bay seetlu nga imaam cent quatre-vingt-quatorze la judd kii nii mu ngi génn kañ Muaaz ibn Fadal génn àddina saway deux cent hmm? mooy seize ans bi muy am la Serigne bi génn àddina kon kooku daa bàyyi ba nekk paa di door a jàng mooy Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi allahu akbar allahu akbar allah allah <laughs> ah mu ne haddathana Mu'aaz ibn Fadala rahimahullah qaala haddathana mooy ibn Abi Abdillah Subur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i saahibu Dastawaay voilà jaamu woon nañu biram an Yahya mu jëla ko Yahya di Yahya ibn Kathir Salih ibn al-Mutawakkil rahimahullah Abu Nasr ni Abu Kathir ni Abu Ayyub génn àddina cent vingt-neuf kantaak yi Hisham waxuñu kañ la génn àddina mu ngi am na wuute rahmatullah alayhi kon Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama gis nañ ko sànq anna Aisha radiyallahu anha haddathathu mu ne sayyidatu Aisha de moo ko nettali moom Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anil jami' anna qalat mo haddathathu anna qalat lam yakun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yasumu shahran akthara min Sha'ban mu ne yeneen saa tam nekkul woon lii mooy xadis dix neuf soixante dix mooy mille neuf cent soixante dix bu mu teg ci dix neuf soixante neuf muy mille neuf cent soixante neuf bi ñu jógee léegi te ñaar buntu bi ñaar yi rek la ci abu abdillah al buxaari al hafiz amirul mu'minin rahimahullah mu ne yonent saa salaam nekkul woon yasuumu doon shahran benn weer aksara lu ëpp lu mu doon woor min sha'baan ci baraxlu fa innahu dëgg-dëgg moom kaana nekkoon na yasuumu sha'baan kulla doon na woor dëgg-dëgg doon na woor sha'baan bi yëpp wa kaana yaqulu te yonent salaam doon na wax ne dee leen jël tey ngar daajoo ci jëf yi loo xam ne lu ngeen àttal la fa inna allaha ndax yëg leen ne borom bi laa yamallu du toqi te du nekk koo xam ne du arrêté voilà di leen hatta tamallu du arrêté di leen fay lu dul yéen ngeen toqi bañ a jëf borom bi du arrêté loolu lay di leen fay lu dul yéen ngeen toqi bàyyi jëf fu ngeen bàyyi jëf nag ah wa habbu salaati ila nabi sallallahu alayhi wasallam ma duwima alayhi te gën dina sopplu ci julli ci yonent saa saa mooy li nga xam ne dañ cee sax ah wa in qallat même bu dee dafa niiw wa kaana idaa salla salaatan daawama alayha te bu mosoon a julli benn julli moom alayhi salaatu wa salaam dafi doon saxe loolu nag nii la ko al imaamu abu abdillah al buxaari indi ci buntu boobu. léegi kanta al imaamu abul xusayni muslim ibnul hajjaaj rahimahullahu ta'aala hadis bi gën a niroog bi après ñu wax la beneen bi imam an-Nawawi ne wa fi riwaaya kaana yasuumu Sha'baan illaa qaliila eh, de toute façon kitaabu siyaam baabu siyaam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghayri ramadaana mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Ibraahiim mooy Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghaalib ibn al-Waarith ibn Ubayd Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala ibn Malik ibn Zayd ibn Manat ibn Zayd Manat ibn Taymim ibn Tamim at-Tamimi al-Hanzali Ishaq ibn Rahawayh Abu Ya'qub an-Nisapuri rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy deux cent trente-sept xaritu al-imaamu Ahmadu ibnu Muhammad rahmatullahi alayhima qaala axbaranaa Mu'aaz ibn Hishaam mu ne ki ñu jële mooy Muaz ibn Hisham kii doomu euh, Hisham mi ngi sànq ci riwaaya Imam Bukhari di Muaz ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sumar ad-Dastuwaa'i Abu Abdillah moom ni al-Basri waaye al-Yamani génn àddina la deux cent mu ne haddathani abi mu jële ko ci baayam Hisham ibn Abi Abdillah gis nañ ko sànq ci riwaaya Imam an Yahya ibn Abi Kathir qaala mu ne haddathana Abu Zarr ma gis nañ ko sànqal naa Aisha radiyallahu anil jamii annaha qaalat fii mu def radiyallahu anha annaha qaalat lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri min as-sanati akthara siyaaman minhu fi Sha'baan waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri ci benn weer min as-sanati ci at mi boo xam ne ci la doon ëpp akthara siyaaman lu ëppoon lu mu doon war minhu ci weer woo lu ci Sha'baan wa kaana te nekkoon na yaqulu doon wax xuzu jël leen min al a'maali ci jëf yi maa tutiquun loo xam ne di ngeen ko attan fa inna allaha laa lan yamalla hatta tamallu wa kaana yaqul ahabbu al amali ila allah ma daawama alayhi saahibuhu wa in qalla lool hmm? lool gis nañ ko sànq ci riwaaya al imaamu hmm? alhamdulillah al Bukhari loolu eh? gisoon nañu walillahi alhamdu wal minna ta loolu loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna eh, eh? waaw te xadis boobu muy wax noonu xadis cent quarante deux bi ci Riyad bi gisoon nañ lu mel noonu mooy lu lu jeex loolu nga xam ne mooy jël leen ci fallaahu laa yama la fa wallaahi laa yamalullah hatta tamallu waaw loolu gisoon nañ ko ci hadith cent quarante deux ci Riyad bi nii ci loolu moo tax côté boobu moom c'est juste waaye daa àndoon ak hadith daa ànd ak hadith bi muy baabun fil iqtisaadi fil iba fil ibaada di chapitre quatorze gisoon nañ ko foofu Sayyidatu Aisha moo ko nettoon waaw ba mu duggee ci moom te hadith boobu imaam Muslim indi na ko ci buntu bii nii voilà. mu ngi ne euh, après doon leen lan mooy laa yamallullahu laa yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa amalikum wa yu'amilukum mu'amalatal mali hatta tamallu waaw fatatruku kon loolu hadis boobu nag euh, mooy indi woon na ko foofu fa wallahi laa yamallullahu hatta tamallu waaw wa kaana ahabbu diini ilayhi ma daawama saahibuhu alayhi gisoon nañ ko hadis 142 dellu ko yaa vay chapitre 14 Euh, ci Riyad bi walillahi alhamdu wal minna léegi nañ ñëw fi nga xam ne ci la wa fii riwaya moom al imaamu euh, euh, waaye riwaaya boobu imaam Muslim moo ko indi du imaamul mu ne kaana yasuumu Sha'baana illaa qaliila te loolu da ko boole ci xadis bi boobu nag la njëkkan di xadis bi ñu gis nii mooy ñun version bi ñu gis bu jaar ci Isaaq ibn Ibrahim avant koy indi na bu mu njëkkan di mooy bii parce que comme que bii la mujjee Euh, ñu jël bële après doolu ñëw ci bi mu ne wa haddathana kitaabu siyaam imam muslim buntu bi lenn surah yi def baabu siyaam nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghayri ramadan mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettata nettali nañu suñu sëriñ la Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah génn àddina deux cent trente-cinq rahmatullah alayhi wa Amrun an-Naqid ak sama ñaari euh, beneen sëriñ ne Amr ibn Muhammad la nag ah, am na Muhammad keroog wax na lool ne Amr ibn Muhammad <laughs> ah, waxoon na ko an-Naaqid muy Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabur Abu Usmaan al-Baghdaadi an-Naaqid génn àddina deux cent trente et un am ñu ne deux cent trente-deux rahmatullah alayhima mu ne jamii'an ñoom ñaar ñu Abu Bakr ak Amr rahmatullah alayhima am Ibn Uyaynata ñu jël ko ci doomu Uyayna di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Muhammad al-Kufi waaye al-Makki nekkoon kilifa waa Makka sëriñ waa Makka génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huit al-imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi moom mu ne mu ne qaala Abu Bakr léegi nag mu ne sama sëriñ mu njëkk bi Abu Bakr Ibn Abi Shayba nii la ko wax moom dana haddathana Sufyan ibn Uyayna moom noonu la waxee kàddu yooyu dana nekk nañu Sufyan di doomu Uyayna waaw an Ibn Abi Labid mu jël ko ci Ibn Abi Labid di Abdullah ibn Abi Labid al-Madani Abu al-Mughira mawla al-Akhnas ibn Shariq ath-Thaqafi nekkoon al-Akhnas ibn Shariq nekkoon xalif waa Banu Zuhra voilà moom keroog bokk na eh, ñi nga xam ne bañ ba gaay di dem Badar <laughs> al Axnas ibn Shariq waaw bokk na ci ñi tax lenn ci waa ba waa Banu Zuhra yi bokkuñ ci Badar daal di dëpp parce que ba jegee ne sawaay ah Abu Sufyaan yónnee ne moom daay sawaay ah euh, borom bi mën ruccal na màng mi nga xam ne moom la suñu noon bi wala yaazu billah Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon kar ak taalibe bi borom bi def nañu rëcc léegi dëpp leen jarul ngeen di dem di xare ji fekk Abu Jahlin daal di nay mobiliser waa Quraysh ak baaw Quraysh yi ngir ñu dem daal di ne dañuy défendre seen seen njëgg mi al Axnas ibn Sharif nii moo ne woon gaa yi yéen waa Banu Zuhra waaw bi Abu Jahl di dof doflu waaw mu ne dégg lii ci man laa wax waaw te ginnaaw lii bu leen ma déggal dara ñun dañoo génnoon ngir défendre ngir défendre suñu alal waaye tamit suñu mbokk mi waaw Maxrama ibn Nawfal <laughs> waaw bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo àndoon kilifa Quraysh mu ñu nekk saxaaba radiyallahu anhu Maxrama di bàyyi al-Miswar ibn Maxrama <laughs> waaw mujj na mujj na mucc nañu sa waay déglul leen mu ngeen dëpp waaw te bu leen fi tout cas ñu bari ci ñoom quoi te moom seen allié la woon kii nag hmm, kii Abdallah ibn Abi Labid mawlaaw am nañu ne mawlaawu euh, al-Axnas ibn Shariq rahmatullahi alayhi kañ la juddu kañ la gane addina kañ la génn addina gisuma ko kon muy ibn abi labid di abdallah ibn abi labid rahimahullah an abi salama mu jëla ko ci abu salama gis nañ nga sang radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi annahu qaala sa'altu aishata radiyallahu anha an siyaami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon hadis bi dalay wax na kon ci laaj la ko sayyidatu sayyidina ummu salama da sayyidina abu salama ah. bokkul ak yaay Umu Salama de yaay Umu Salama daa amoon doom ju tuddu Salama Hind la tuddoon ibn Abi Umayya ah, Zaadu Rakba eh, moom eh, eh, doom ju tuddoon Salama ñu naan ko Ummu Salama jëkkër Abdallah ibn Abdul Asad ñu naan ko Abu Salama kii nag doomu Seydina Abu oh, Abdurrahman ibn Awf waxoon nañ la nit ñi dañu wute est Abu Salama noonu la tudd wala nu demee noonu waaw am na ñu ne Abdallah la tudd waaw ñii ne mukk non moom euh, Ismaïl la tudd ñii ne ma ne bàyyi leen yoon di wax waaye yow Abu Salama la tudd waaye <laughs> jeex na mais foofu li leen ko wax Abu Salama ci boppam noonu la tudd <laughs> waaw léegi wallahu taala alam léegi kon Abu Salama mu ne doon damaa laaj Sayyidatu Aisha radiyallahu anha am siyaami rasuulillahi sallallahu ci ko woru yonent bi ndaw yàlla saa saa mu ne ma kaana yasuumu nekkoon na moom yonent saa saa doon ba ni ñuy wax qad saama ah yonent saa mu ngi woor de mooy moom fan yii wa yuftir waaye doon na ba ni ñuy wax qad aftara ah wala léegi ñu toog ñu gis yonent saa saa woor ah yonent saa saa hmm, daanaka wooru du woor moom fan yii yëpp walam arahu masuma koo gis nag man Aisha radiyallahu anha sa'iman moom yoneen sa sallallahu mu woor min shahrin qat ci woor mukk akthar bu ëpp min siyaamihi bu ëpp lu muy woor min sha'bana ci lu ci weer wi nga xam ne moo jiitu weeru koor kaana nekkoon na yasuumu sha'bana kulla nekkoon na doon woor sha'ban lépp kaana mu tekki ci kaana yasuumu sha'bana illa qalila nekkoon na doon woor sha'ban lu dul lu néew a néew a néew kon loolu di wane ne kullahu bee ah loolu day lool taxlib la mooy lu bari moo tax mu feddali ko sayyidatu Aisha wax bu walla de du lépp de kaana yasuumu Sha'baana bekkoon doon war baraxlu illaa qalila lu dut lu néew léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ñu gis lii nga xamante ne nii mooy xadiis yi nii mooy taxriij bi njàngat bu njëkk walillahil hamdu wal minna Hmm? léegi nag mu des nañ ñëw euh, euh, euh, waaw ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañaa ñaa nekka ñu ne lëkkaale xadiis bii di wax ki ak bunt bii di wax ngëneelu woor tamxarit ak Shaaban ak weeru ashurul xurum yi nga xam ne waxoon nañ la ko jotaa bee ñu weer contrôle ay ashurul xurum walla alhamdulillah damaa baax contrôle bii di ñëw la walla yow da il suffit rek ko dégluwaat bu dee jàppoo ko nga xam assurul xorum yi ñooy lan waxoon nañ ko bii weesu léegi mais devoir à faire à la maison <laughs> waaw bul tontu léegi waaw kenn di la xamal dara ndax xam nga am xamoo bàyyi leen noonu waaw léegi kon mooy ana lëkkaaleemu bunt bi ñu ne la lëkkaaleem leer na ginnaaw bi génnee ci hadis bu njëkk bi doon wax lu woor Euh, muharram tamxarit bii nag mu ñëw nag di ñu wax yeneen saa salaam kon ñu ngi ko doon wax ci xadis boobu que ne malgré ne nañu euh, weer wi gën ci koor ginnaaw ramadan mooy shahrullah al muharram mooy muharram weer wu yàlla bi nga xam ne mooy muharram waaye suuf ko Sha'ban la pour lu mu doon woor